fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-saalisu wal ishruun as-saabi' an abii sa'iidin al-xudrii radiyallaahu ta'aalaa anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala iyyaakum wal juluusa fi turuqaat fa qaalu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa lanaa min majaalisinaa budd fanatahaddasu fiihaa fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا wama xaqu tariqi ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam qaala gaddu albasar wa kafu alada wa raddu alsalaam walamru bilmaaruf wannahyu an almunkar muttafaqun alayhi kon alimamu alnawawiyu rahimahu llahu taala ci bunt bi nga xam ne moom lañu ne garab gi mu ñuy présenté ci toolu nit ñu sell ñi muy digle yiw tey terelu ñaaw radiyallahu anhum wa ardaahum wa ja'alana bihim wa ja'alana minhum ci jotaay bi ñu génn amin gisoon nañu li nga xamante ne mooy euh, xadiis six bi mu doon as-sadis mu doon xadiisu Ummul Hakami sayyidatu Zaynab bint Jahsh bi Yonent bi alayhi salaatu salaam duggee ci moom ñaan waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab waylun woowoo naa toskare lil arabi ñeel arab yi ñooy jullit ñi rek ndax taa yooyu ñoo ëppoon moo tax Yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe noonu min sharrin ci mbon goo xam ne qad iqtaraba jege na ba ni nga xam ne euh, la jëm ci Yaajuuj ak Maajuuj fàttaliku ma nag que ne euh, euh, que ne def nañu fàtte nañ dara fàttaliku naa mais foog naa loolu la ñu waxoon waaw loolu lañu waxoon que ne daal masala yi ñu gisoon maa la doon wax ne ah leeruma ndax amul lu ma ci fàtte de loolu leeruma waaye. Euh, après gis naa ne mbir mi loolu la daal loolu lañ waxoon ci ay masail walillahil hamdu wal minna kon nag tey insha allahu taala ñu jël xadis bi mu ci teg mu ne at-taasi' as-sabi'u mooy numéro sept waaye ci téere bi ñu tàmbalee mooy xadis numéro cent quatre-vingt-dix téeméer eh, mooy ñaar téeméer yu yu yu yu manqué fukk téeméer ak juróom-ñeent fukk mu ne as-sabi' kon juróom-ñaareelu xadiis bi ci bunt bi an Abi Sa'id al-Khudri mu ngi koy jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu bokkoon ci waa Xazraj ci Lamsaari radiyallahu anhu annahu qaala mu ne an nabi bo muy jële ci yonente bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne iyaakum yonente bi alayhi salatu wassalam ne iyaakum maa ngi leen di mooy tandakuloo waaw maa ngi leen di mooy tandakuloo wal juluusa noonu la ñuy di mooy tandakuloo toog fi turuqaati ci yoon yi waaw mooy mbedd nekk ci mbedd yi ci kër yi ci mbedd toog fa waaw ubbi sa buntu kër toog tiimale mbedd mi jàkkaarloo mbedd mi yonent mi alayhi salaatu salaam ne maa leen di moytandiku loolu le fa qaalu ñu ne ko ya rasuulallah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa lanaa min majaalisinaa buddu de ah yonent mi alayhi salaam ñun daanaka di toog ci mbedd yi noonu daa mel ni xaw daa mel ni lu man da ñàkk ci ñun de ah ah yàlla li sallallahu alayhi wa waaw yonent bi salaam ñun de ah taqale koog suñu mbedd yi dina jafe de mooy daal ñàkk pexe daal mel ni daal dañ cee loru di fa ne léeg-léeg waaw mel ni ñu leeral ko lan moo tax lool ñu ne na tahaddasu fiihaa ndax dañ fay nekk di waxtaan lenn li ci ñun mooy ñuy waxtaan suñu biir waaw yi ñu amoon njariñ ak yooyu di waxtaan di suñu big dëggante de fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ñeneen fa ida abaytum bu ngeen bañee illa al majlisa lu dul ne di ngeen toog kon nag fa atu tariqa xaqa na ngeen jox li nga xamante ne mooy yoon wi li nga xamante ne nag mooy àqam waaw bu dee daal manu ngeen lu dul di ngeen ci toog di ngeen toog ci mbedd yi ah na ngeen ko jox àqam de waaw na ngeen jox mbedd yi àqam qaalu ñu ne ko wa maa haqqu tariqi ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan mooy àqu yoon bi hein lan mooy àqu yoon lan mooy àq boobu ngay wax yow ndawal yàlla li sallallahu mu ne leen ghaddul basar mooy di xef xef sa gis waaw di wàcc sa gis bañ jël sa bët toog ci buntu kër daaj ko ci mbedd mi waaw di xool lu xaraam yi déedéet mu ne bo kon nag il faut xabdul basar àq yaa ngoog manu ngeen lu dul ngeen toog ci mbedd yi waaw léegi àqam nag yi ngeen ma laaj mooy yi tey ma leen wax na ngeen ko joxe kon bu boobaa di sadd saw xef wa kaful ada ñaareel bi di fekk wépp lor fi nga toog lor bi fa feeñ ah na ko na ko fekk wa raddu salaam waaye ngay delloo nuyoo bu leen kenn romb ci mbedd yi nuyu leen ngeen aju ko mel ni yëgu ngeen ko te yéen ko gën a yëg loolu ci xàq yi la bokk waaw mu daal di ciy teg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, eh, ñeenteel am nañ non ñe waaw <laughs> ñeenteel moo lii mooy ñetteel bi raddul basar benn xes sa gis wa kaful ada di fekk di puus di repousser di ja jañ li nga xam ne mooy lor waraddu salaam mooy ñetteel bi ku leen nuyu di delloo ak nuyoo jàmm ku leen na asalaamaaleykum yàlla na jàmm nekk ci yéen na ko ne wa aleykum salaam wa rahmatullah waaw ñeenteel bi wal amru bil ma'ruf digle njekk wan nahyu juróomeel bi tere anil munkari ci loo xam ne lu safaanoo la lu ñaaw la lii mooy xaqi yi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaam daal di lim fii insha allah dinañ ci ñëwaat léegi est-ce que yii kese la hein insha allahu taala léegi bu ñu xamee loolee mu ne rawaahu mu ne muttafaqun alayhi al imaamul buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo waaye naka noonu seen sëriñ al imaamu ahmad solo na ko noonu al imaam abu daawud as-sijistaani mooy ñoom ñëpp ba taalibe imaam ahmad la. ahmad lañu muy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud kon ñoom ak seen sëriñ ñoo ko solo kanta al imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci ñaari bërëb la ko indi njëkk na ko indi ci eh, li nga xam ne mooy kitaabul mazalim baabu afniyati duuri wal juluusi fiiha waaw mu ne haddathana foofu indi na ko foofu waaye indi na ko tamit ci nga xamante ne nii mooy kitaabul istizaan baabu qawlillahi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tadxulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu waaw kon leeral na ko foofee kon nag ñu jël bi nga xam ne moo nekk ci kitaabul mazaalim mu ne haddathana Mu'aaz ibn Fadaala mu ne ki ñu nette moo Mu'aaz ibn Fadaala az-Zahraani Abu Zayd rahmatullahi alayhi al-Basri am ne nen woom Misri loon Misri loon qaala haddasanaa abu umar hafs ibn maysar muy abu umar hafs ibn maysar al-uqayli abu amr as-san'aani al-asqalaani rahmatullah asqalaan benn kilo nekk Palestine ah, foofu la ñu moo tax ñoom imaamul haafiz ibn hajar foofu la seen askan foofu la ñu jógee même bu dee moom Égypte la dëkkoon al imaam al haafiz ibn hajar rahmatullah alayhi abu hafs ibn maysar al-uqayli hmm, Abu Amr as-San'aani moom Yaman la dëkkoon waaye ci wàllu askan al-Asqalaani ci waa Asqalaani kon nag mu ne an Zayd ibn Aslam mu jëloon ko ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi ci eh, Seydina Umar eh, eh, moo goreeroon baayam di Aslam an Ataa ibn Yasaar moo ko jëlee ci Ataa ibn Yasaar al-Hilaali Abu Muhammad am ñu ne Abu Abdillah am ñu ne Abu Yasaar rahmatullah alayhi al-Madani rahmatullah alayhi an abi Saïd moo ko jëlee abi Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala iyyakum wal julus ala at-turqat fa qalu ma lana budd hmm? innama hiya majalisuna natahaddathu fiha qala fa idha abaytum illa al-majalisa fa a'tu at-tariqa haqqaha qalu wa ma haqqu tariqi qala ghaddul basar wa kafful adhaa wa raddus salaam wa amrun bil ma'ruuf wa nahyun anil munkar foofu la ko al imaam al Buxaari di imaam Muslim rahmatullahi alayhi moom mu ngi koy ci kitaabul libaas wa ziina baabun nahyi anil juluusi fit turuqaat hmm? foofu la ko indi ak indi na ko tamit eh, ci li nga xam ne eh, kitaabus salaam baabun min haqqil juluusi ala tariiq raddus salaam yooyu yëpp al imaamu muslim ibnu al-Hajjaaji rahmatullahi alayhi indi na ko foofale kon léegi bu ñëwee ci euh, bële mu ne haddathana kitaabu libaas ah wa ziina mu ne eh, kon baabu nahyi an juluusi fi turuqaat buñ jëlee boobu muy eh, tere buntu bi nga xam ne moom la shuraax yi def. tere gi nga xam ne moom lañ tere ngay toog ci euh, yoon yi mu ne haddathani Suwayd ibn Sa'id mu ne ko ma nettali man sama hmm? Abu Muhammad rahmatullah alayhi al rahmatullah alayhi qala haddathani Hafs ibn Maysara gis Hafs ibn Maysara min gis léegi ci càllale imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi moom ci Muaaz ibn Fadaala la ko jële mu jaar ci Abu Amr di Hafs ibn Maysara mooy même personne bi la kon al imaamu Muslim kon Suwayd ibn Sa'iid mu ne haddathanii ki ma nettali mooy Hafs ibn Maysara an Zayd ibn Aslam mu jële ci Zayd ibn Aslam gis nañu sa Ataa ibn Yasaar moom tamit an Abi Sa'iid an an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala iyyaakum wal juluusa fi turuqaat qaaluu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa lanaa budda min majaalisinaa natahaddathu fiihaa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ida abaytum illa al-majlisa fa a'tu at-tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala ghaddu al-basar wa kaffu al-adha wa raddu as-salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kon hadis baa ko gis nañ ku nekk fi nga xam ne noonu nga ko indi ash-shaykhani rahmatullahi ala al-jami' léegi ñu ñëw ci hadis bi léegi hadis bi bala ñu jàll hadis bi war na ñëwaat ci téere Riyadus Salihin hadis 1623 insha Allahu ta'ala kon yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen iyyaakum wal juluusa fi turuqaat maa ngi leen di moytandikuloo ci toog ci li nga xam ne mooy yoon yi moo tax am na ci yenn riwaaya yoo xam ne yeneen saxaaba yoo xam ne soloo nañ lu mel nii fi su'udaati comme xadiis Seydina Abu Hurayra na ko noon al imaam Abu Daawud daal na koy tudd mais imaamu imaam euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom li ma dee xadiis dafa indi yeneen i kii yoo xam ne insha allah am solo la dinañ ci ñëw insha allahu taala mu ne imaam Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wax na loolee ne yeneen tubaab yi saa saa ne iyyaakum maa ngi leen di wal juluusa toog fi su'udaati su'udaati mooy toog ci fi nga xamante ne nii mooy at turuq rek benn lañ moom yoon yi benn lañ mooy nga ñëw toog daal jàpp daal yow daal ci ci yoon yi waaw loolee mooy ak mooy yoon yi imaamul Buxaari yi nag da gis ne da koo def ci eh, tudde bunt bi kitaabul mazalim baabu baabu afniyati duur wal juluus fiha afniyati duur xam nga nooy finaa <laughs> mooy finaa finaa mooy singulier mooy benn bi afniya mooy yu bari roog naa naan fanaa ba nga reprendre ma ha yaa fay <laughs> Eh, u fanaa u daa mel de laa neex <laughs> finaa nga naan ma <laughs> nga na la waaw <laughs> wax nga dëgg finaa la waaw eh, pluriel bi lu bare mooy afniya adduur mooy kuur yi ëttu ëttu kër yi mooy boo nekkee sa kër li nekk ci kanamam te yaatu voilà léegi nag daca toog jàkkaarloog mbedd yi nekkul koo xam ne kuur boo xam ne dañoo clôturer kër yi loolu du la yonent bari saasaan di wax mooy koo xam ne këram moom dafa am ëpp ëtt soo da ngay dugg ci bunt bi ubbi bi dugg mu am benn cour bu yaatu après ngay door dugg sa kër yaa te néeg ya ak salon ya non waxul foofu de li ñuy wax mooy ñi nga xam ne seen kanamu kër yi dafa am bayaal bu yaatu waaw comme li nga xam ne boo demoon ci yenn village yi nga léegi sax léeg-léeg boo génnee buntu kër gi da ngay jàkkaarloo pénc mi léegi nag toog boobu ngay toog jàkkaarloo ak ñeneen ah mu yaatoo mu ñàkk yaatoo ci ma nga nekk ci buntu mbedd Pikine yi wala Almadies wala Grand Yoff moo ci yem wala wala wala wala Fass Delorme wala Thiès quartier Sam wala Somme xaw ma lan ak lan Grand Thiès wala Grand Mbao waaw nga toog ci sa buntu kër def fa benn chaise wala génne teg toog waaw <laughs> waaw loolu mooy al afniya mooy mooy yoon yooyu la yeneen tubaab saa saa naan maa ngi leen koy tere ma wal julu sa nasb la ci parce que tere la maa ngi leen di tere comme si maa ngi leen di tere ngeen to ah, fa qaalu ñu ne ko mais ya ya rasulallah ah na wax yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah maa lana min majalisina min buddu de léegi kan moo wax lool <laughs> loolu am na riwaaya alhamdulilah yoo xam ne dañ ne Abu Talha la Seydina Abu Talha <laughs> Zayd ibn Sahl radiyallahu anhu ba jiitle Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo wax loolu Yonent bi alayhi salaam ci mbooloo mi mu ne ah Yonent bi alayhi salaam waaw. ci suñu mbedd yi moom ñàkk cee topp loolu ah <laughs> <laughs> léegi ah yeneen kon Abu Talha Zayd ibn Sahl radiyallahu ta'ala anhu moo <laughs> moom ñëw na riwaay yoo xam ne yu ne eh, moom moo wax loolu le waaw léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ci lañ wax lool que ni ah dañ koo aajowoo waaw loolu nag. que waa eh, eh, nga ne ma bon attention ba ñu jàll est-ce que mën naa placer benn laaj nga ne ma waaw maanaam mais bi jaay caaf nag <laughs> wala sama laaj leeru ma ne non leer na kay <laughs> maire bi jaay caaf <laughs> ah caaf li moom en général ci buntu kër gi la koy teg di jaayaale ay màngoo ki dànk ak mooy daal les produits de saison waaw ñoomin uul ñoomin new ak gaa yooyu yële ñoomin konkorom ci gaa yi gaa yi bëgg yoo yële waaw di jaayaale ay mangooki ay caaf waaw mooy daal état yi nga xam ne moom la ñuy def waa waa waa maire bi taxaw toog buntu këram moom ci la ah waa ci la kay ah <laughs> ndax loolu mën naa dugg ci lii wax xam nga al imam Abu Talha eh, ci riwaay bi ne moom moo wax loolu ne ah yeneen tubaab saab saab ñun de maa la naa lii majalisina buddu de waaw. ñun suñu suñu suñu suñu tooguwaay daanaka man da ñàkk de daanaka tàqale ko moom day jafe ndax dañ ci am aajo loolu mais sauf que aajo yi benn la ci tudd natahaddasu fiiha xam nga ne moos si mbedd yi du waxtaan kese nañ fay def waaw du waxtaan kese <laughs> mais mooy daa bokk ci nga xam ne en général ñuy toog ci mbedd yi loolu moo gën a mooy gën feeñ aajo bi gën feeñ buñ fay def waaw toog ci mbedd yi jëlaali péex ngelaw kii bi di lay ëpp loolu tamit loolu lépp waaye ki nga xam ne day jaay ñëw ci buntu këram teg kooku it na sàmmoon teg àq yi bu mu ne man daal saa yi bokk je ne suis pas concerné si si si waaw waaw waaw léegi kon baax na yaa fay kon baax na yal na la yàlla yàgga fay kon nag mu ngi noonu de mu ne nataxaddasu fiiha mais dañ fay nekk di di di di di di di di di di di kii ah di waxtaan fa qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa ida abaytum am na ci yenn riwaay yooyu dane fa ida ataytum ila al am na riwaay yoo xam ne waxul fa ida abaytum dane fa ida ataytum bu ngeen dikke waaw baax na comme que noonu la bu ngeen dikkatee voilà hein loolu <laughs> waaw waaye ñëw na comme li al imaamul hafiz ibn hajar wax ne kanta ci riwaay al kushmayhani foofu fa ida abaytum la te moom la imaamu euh, kii euh, al al al al al al hafiz an-Nawawi moom la lim yi ci euh, Riyadus Salihin waaw da ne imaamu al-hafiz Ibn Hajar da ne fa ida ataytum ila al-majalis kaza lil akthar li ëpp lii la bil musanna waaw mooy ci taa bi nga xam ne ñaari tomb la am ataytum waaw léegi mu ne waaye wa fi may Kushmayhani rahimahullah fa ida abaytum bil muwahhada waaw boobu abaytum waaw loolu nag mooy lan fa ida ataytum ñaar yëpp euh, jaar na yoon riwaayé yu wér nañ mooy bu dee ne daal léegi comme que noonu nga manu ngeen ñàkk ngeen ci bu ngeen dikkatee nag jataay yooyee seen tooguwaay yi na ngeen sàmmonte gi bële bu dee fa ida abaytum waa ah, bu dee ne mooy bañ ngeen ne du ngeen euh, manu ngeen a def leneen lu dul daal nekk ngeen ci xat-xat ci aajo boo xam ne daal li ngeen ci ñëw di foog ngeen toog ci buntu yi ci seen kanam buntu kër yi kon bu boobaa na ngeen sàmmoon teg yi waaye lii dañ ciy jànge ne euh, lii Seydina Abu Talha wax ak Yonent bi saa dañ ciy xam ne ñoom saxaaba yi dëgg la am na riwaay yoo xam ne day wane ne ñoom jàppoon nañ ne dañoo ragaloon ne eh, mbaa Yonent bi saa digle yi mu digle lii mu wax du nekk xatman waaw. est nekkul loo xamante ne nii mooy ak farata la waaw est-ce que nekkul ak farata la parce que ñëw na ci hadith boo xam ne dëgg la mursal la dëgg la mursal la Yahya ibn Ya'mur mu ne eh, eh, fa dhanna al-qawmu annaha azma nit ñi jàpp ne mooy saxaaba yi jàpp ne lii lum dogu la moom yonent bay saasan ci tere bi mu leen tere waaw léegi Seydina Abu Talha radiyallahu anhu ne mooy ci beneen xadis boo xam ne moom bokk na ci ñu solo xadis bi ci saxaaba yi ko solo mu ne mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innama fa qaalu mu ne ne inna innama qa'adna gis nga wax na fii beneen waxoon naa mooy <laughs> fa qaalu mu ne innama ñun de li am ba ma ba's loo xam ne amul ben problème de ndax yonent bi sallallahu xaan naa dañoo toog rek ci suñu buntu yi na taxaddasu di waxtaan wa natazakar di fàttale wante ci yàlla ak li nga xamante ne mooy liy defar digganteeg li baax ci ñun waaw léegi nag yonent ci way sa saam ne leen nag waaw dee ne lool la daal bañ ngeen lu dul ne lool la waaw kon liñ mooy eh, eh, eh, ñoom xam nañ ci ne dëgg la waaye bi wane na dañ doon ragal mu nekk ñu jàpp ne lii lu yonent saam dogu la mooy lu nekk tere gi farata la waaye ñoom ñoo ci jànge ne amaana ah nañ laaj waaw loolu it mooy bu mbir yi lëntee est ce que xamoo ndax tere bi ñu tere wala digle bi ñu digle farata la wala déet nga war koo mën a laaj laajte ko mu leer waaw bu dee ci kaw ñu ne la am na ñeneen nag ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni ñoom al-Qaadi Iyaad hmm? rahmatullah alayhi mu ne fiihi dalilun ala anna amrahu sallallahu alayhi wa sallam lahum lam yakun lil wujub wa innama kaana ala tariq at-targhib moom mu ne euh, al imaam qaadi Iyaad ibn Muusaa al-Maaliki al-qaadi rahimahullah al-Maaliki mu ne dëkkoon Maroc mu ne lii dalil la tegtal la boo xamante ne digle bi yonent bi saa saa li non tere gi leen ko tere ak li mu leen wax euh, loolu loolu nekkuloon ngir euh, loo xam ne farata la lu war la waaye loolu ngir lu mu leen sopp xem neem loolu kese la waaw waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu ndax buñ ñoom dañ cee jànge ne xam naa moom liñ ci jële que dégg ñoom dañ cee xam ne lii nii yonent may saasaan du farata terewu leen tere farata nangeen ko ba moo tax ñu euh, laaj ko ne ko ah yonent may saasaan leeral ko lu tax ñu fay toog léegi nag yonent may saasaan it leeral leen beneen biir loolu dañ cee jànge ne euh, kii jàngal tamit warul nekk koo xam ne day bañ ku ko ku ko ku ko interpeller wala mu wax dara am am keneen taalibe bi affaire yi xaw a lënt ci moom wax leen loolu waru koo dem jënd waaye li ma wax daal leer na quoi léegi daal moom saye quoi non mooy gars yi bu amee lënt lënt taalibe yi wala ñi nga xam ne yow yaa wax mbir mi ci ñoom yaa ñëw conférence wax fa xam ne daal lënt ci bopp nit ñi mais am nañ droit laaj la boo pare waaw mais nag nañ yi ba nga daaneel ta wax mais buñ la coupé ak yooyu déedéet ndax yeneen la sa sam daa wax ba wax ji jeex dana iyyakum wal julusa fi turuqat point maa leen di tere ngeen di toog ci yoon yi da mooy dafa daaneel waxul ko wal juluusa fi turu rek booba yoona di déedéet dañ koo bàyyi ba mu daaneel kon it yow tamit conférencier bi wala kiy jàngaleeg yooyu bu ko coupé buy wax bàyyi ko ba mu wax ba daaneel bu dee ab détail la boo xam ne une de temps la bàyyi ko ba une heure de temps yow question yi nga am ci li muy wax nga souligner ko wala nga fexe ko mokkal takk ko boo paree nga am Eh, laaj ko laaj yooyee moo xam bu dee ne amul temps après day dem mais nga bind ko soumettre ko question yooyu soit foofu wala beneen yoon voilà laaj ko ko loolu mooy li nga xamante ne mooy li yell wallahu taala aalam kon yonent bay saa saam nag kon nag ne leen comme que manu ngeen lu dul def ko na ngeen làmbonte ji mooy bu ngeen deful lii bu boobaa mooy toog da toog ci mbedd ya a ah, bàkkaar ngeen cay jële nag ay maas yi ngeen cay jële waaw léegi nag bu ngeen deful lii kon def leen lii waaw wala am ñenn ñi ne non dañoo xamoon nañ ne farata la sax mais dañoo bëggoon mu gaaw yeneen tubaab yi saa affaire boobu ndax yii nar na ñaar nar na tar ci ñoom de mooy mu am <laughs> beneen acte bu abrogé jë tere boobu mu leen tere. léegi nag mu ne leen comme que loolu la nag ci charte ngeen jox li nga xam ne mooy yoon ah xaqa xaqa kon yoon dafa am àq nekk mbedd yi nekkul man damay sóobu ci mbedd mi lu ma neex laay defar. yow waxuma la toog rek mais di dox ci mbedd mi rek daa may àq ah amoo droit di dox jël sa bët yi daaj ko gën bu jigéen bu romb nga xool yow góor yow jigéen góor bu romb solo biceps ak ay triceps ak yooyu di bondé te ñaata di kii di gondi nga koy càcc di ko xool xoolaka di apprécier déedéet amoo ci droit. waaye amoo droit di romb benn romb la du koy mbëllee ak daa ngi waayow di ko ciipatu ñii ñoom soof xool leen rek seen yu gàtt yi amoo ci droit loolu amoo ci droit déedéet dafa am ay àq léegi nag may saa saam tudd fii ci xaq yooyu mu ne xaq yi lii la mu ne kon jox leen ko xaqam ñu ne ko mais yeneen may saa saam luy àqam wa maa haqqu tariiq yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam xam li day day lëkkaloog li ñu waxoon sànq wax bu la kiy jàngale wala loolu waxee lu lënt loo xam ne leerul wala xamoo ko laaj ko ko waaw bul bàyyi ba mu dem nga naan man comment je vais faire ba pare seen biir yéen ñi nga xam ne yéen ay ndongo ngeen ngeen nekk fi bëgg a résoudre affaire bi léegi mooy yow waa ji même même lu mu brillant brillant moom xalaatam la lay wax liñ ci déggee alors que mooy boo amee possibilité source bi ngay jële xam-xam ci source bi ak am yaqin boo amee possibilité am yaqin bu ko fi bàyyi di dem di ko jënd ay ay ay ay ay ay dunoon ay njoor waaw al yaqiinu laa yuzaalu bi wax waaye al al yaqiinu ah kenn du du du du du du du prioriser li nga xam ne ay njort la ci kaw yaqin déedéet yow maa daama man nga am lu leer seetal lu leer waaw kii jàngale ji wax na loo xam ne yéen ñu ay taalibe ngeen affaire bi defe naa leer ci seen bopp laaj leen ko waaw dëgg la bu dee ne daa am ci taalibe koo xam ne xam na affaire bi xamoon na ko waaw kay loolu mën naa nekk après nga laaj ko ko mais. yaw mu nekk loo xam ne li ëpp sa njort mooy fii ah lii lu bees la lu wax laaj ko ko léegi waaw nga laaj ko ko te loolu it jàngalekat bi waru cee mer waru cee foñu ay lu tax ngeen may laaj bu vous vous vous trop de questions alors que yow ça ci li nga wax loolu yi dangaa war a am yaatu dënn man leen a tontu waaw léegi nag mu leeral leen kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne lan mooy loolu waaye kii teggil gis nga waxuñ ko ah waa saway neewoñ ko mais sawaay waaw wa maa haqquha wa maa haqqu tariqi yaa sawaay déedéet dañ ne wa maa haqqu tariqi ya rasulallah lan mooy aqu yoon yow dawul yàlla li dafa may déggin waaw amul waa ji tudd cheikh nga daan ko waaw wa maa haqqu tariqi yaa xës waaw waa xës ah lan mooy jot ku yoon bi la wax quoi non amoo ci droit non waaw yow wala nga am ko miis benn jigéen la muy <laughs> jàngale wax lim wax benn femme bi ne di ko ah miis miis doo ma wax la war waroo ko wax nga naan la waaye même bu dee rafet la scientifique la waroo ko wax miis non xam-xam bi mu yor da nga a wax ko ne ah waaw waaw ustaasa waaw ustaasa <laughs> yaram mooy ustaas jigéen <laughs> ustaasa. léegi xanaa war naa ba ne <laughs> amoon nañ ci un professeur <laughs> waaw moom daanaka moo ñu waroon a eh, jàngal ci ci ci jigéen bi ñu doon jàngal au lycée <laughs> naan ko oustaz oustaz affaire au début dafa xawoon bizarre na oustaz rek nga doon dégg naa gaa yi léegi ah moom xanaa féminisé nañ bi waaw alhamdulillah <laughs> waaw léegi mooy wow yow ñaan ko ay yow eh waaw yow wala gel non amoo droit ko gel ndax naan ko gel hein non loolu yëpp lay waaw kon nag amul yaa ko mag wala sa sœur la nga ko booy mais booy waaw yow yow tariq ko mooy lan quoi non non non même bu dee yaay bàyyam waroo ko wax booy sama booy bi. <laughs> non mooy bu dee leneen ngeen di waxtaane lu dul xam-xam ci sphère privée loolu man ngeen mais bu ngeen ñëwee ci cadre xam-xam nag yëkkati leen ko nga xam ne moom la ma la màndal voilà kon ndax xam-xam bi nga xam ne moom la ko dénk yeneen may saasaam leeral ci àq yi mu ne bi ñu njëkk rabdu albasar loolu alquran moo ko leeral kullul mu'minina yaghuddu min absarihim yeneen may saasaam waxal wu ñu yàlla yi ñuy sàmm seenu gis seeni xet waaw wa yahfazu furujahum ñuy nëbb seen i seen i pëy naka noonu waxal jigéen ñi wa qul lil mu'minati yaghdudna dañ koy def mbiri du góor du jigéen kese ah du góor kese ah li ñu naan ay toog ci bunt bi voilà kër gi jigéen du romb nga daaj ko ko di apprécier ay larana de toute façon def nga lu xaar jigéen bu fi romb daganu la romb sol lenn wala sa kër wala ñëw noonu wala nga dem fa ko ah jongamat ah miis nag loolu naa nag ah, tay nag tay noo tay nag moom moom da ngaa tàng jër xaw ma loolu da moo ci droit loolu dafa xaraam non loolu moom mooy affaire la yoo xam ne gars yi dañ ko banaliser banaliser fii mu ne tam ñu ne xoolal sawaay non sawaay dafa metti diine quoi mais loolu ci nekk waaye yow seen jën fii dëkk ci koñ bi sol lu rafet man a ko saay nii lal naa taaru na ah yaa ngi mel ni jant njolloor ah sawaay naan ma loolu ba am lu ci ne man a la sii am na lu ci ne kay yow premièrement dagaru la waroo ko woon a xool ba koy ba koy ràññee que ni lim sol mel na ni jant njolloor xanaa léegi aay lu mu wax waxal way gëm yàlla yi ñuy sant seenu xet yow xam nga sax doo sax ak yow apprécier bu baax waaw loolu nag kii toog ci mbedd mi daa a jànkoonte loolu ndaw comme li ñu waxoon sànq ah gars yi daw di di di di def jogging di daw di romb amoo ci di di di di apprécier ah waaye moom kee moom xoolal kii bu seere bi mu <laughs> moom moom moom ay ay ay tablette am moo gën a moo gën a moo gën a plat ventre plat la yor xoolal tablette sa waay daal forme forme boxeur la yor wala mbër wala xaw ma sport loo amoo ci droit yu fànn waaw non non loo amoo ci droit kon Abdul Basar premier. wa qafful ana ngeen di eh, fekk li nga xam ne eh, mooy lor waaw lépp luy lor na ko fekk waaw manoo nekk ci eh, moo tax am na yeneen ahadis yuñ koy leeral gisoon nañ imaatatul adha an at-tariq waaw na ci branche ngëm yàlla bi nga xam ne moo ci gën a kawe laa allah bi ci gën a suufe imaatatul adha an moo yoon wi lépp loo xamante ne nii dafa nekk lor na ko jañ waaw bind ko ci yoon wi ba keneen du ci gaañu ku baa daama yow gis nga ko bokk na ci nasiha boo war a defal sa bokki jullit mooy lépp luy lor ci wàllu loo xam ne c'est physique waaye lépp loo xam ne lor la boo xamante ni c'est matériel c'est ce qui immatériel mooy ci wàllu jikko la loo xam ne baaxul gis nga ay xale yu nekk ci koñ bi ci mbedd mi di na ko sadul noona bul toog naan man sama yoon newu ci ah doomu jàmbur la ko fii léegi koo fi laaj doomam loolu nag moo bi baaxul ah mu naan la waa yow yow boo amee koy yar yaral sa doom te sama doomam voilà voilà oh non amoo ci droit yow tamit yow parent bi waroo wax noonu a xam ne doomu mbokk sa doom la waaw doomu gis muy def nunu noonu yow boo ñëwee amoo dara looy wax nga naan lu tax nga koy wax dara ah voilà sa dooma ko gën a nàngam ak sàngam amoo ci droit kafful ada kon ñu ñu gaaw kafful ada ñaare waradu salaam moom ni ñu waxoon ni ñuy tàmbale di fay nuyoo waaw ndax yeneen traité saa saam da doon wax ci ki nga xamante ne nii ci àq ki nuyoo ki nga xam ne mooy dox romb koo xamante ne daa toog moom moo ko war kii dox waaw loolu la léegi kon bu la nuyoo nag amul nga gis ko fële muy ñëw rek nga ngay bu dee jaay ko fi gaas na ngay ngay yëngal yëngal pool bi parce que mer bu da nga da ngeen a meroo ñëw di nuyoo nga mel ni di yëngal pool bi nag bu baax caaf bi bu ko defee eh, eh, beneen yoon nga mën a nga mën a laye non déggu ma ne woon boobu maa ngi ci caaf bi. boobu maa ngi yàkkamti ndekete yoo yàkkamtoo fenn meer ah yaa ko aju rek loolu amoo ci droit la bu dee ne nit ñi xamuñu ya moom wax lay lay lay bi dëgërul li nga wax yàlla xam na waaw te kon yow defoo li nga war a rabbu sana di delloo nuyoo ndax de façon da ko war a delloo waaw ci xaqu jullit bi bi mu amal bokk jullit la yonent bay saa saa am ne juróom-ñaar yoo yële bokk na ci bu la nuyoowee bu la nuyuwee nga nga nga delloo ko nuyu bi waaw mu ne ñeenteel bi wal amru bil ma'ruf digle njekk loolu mooy lëkkaaleeg suñu buntu bi suñu buntu bi di digle njekk waaw doo gisee ci mbedd mi mag laam gone laam loolu loo xam ne ah loo lu baax loo leen mën a laaj biir nga laaj eh, sama doom kaay ñu ñëw nga ne ko del def lii di def lii moytu moytu li ma gis ngay def ah. waaw wan nahyu anil munkar di tere loo xam ne du noonu mooy li boo gisee ku lu du noonu ci mbedd mi ah nga laay leen ci njëkk waaye bokk na ci hadith yi yeneen yoo xam ne ci yeneen riwaay waxoon nañ la al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala moom soloo na ko bi ma ko soloowee rahmatullah alayhi ci kitaabu awwalu kitaabil adab baabun fil juluus fi turuqaat mu ñu hadith Seydina Abu Sa'id bi mu ne mu teg beneen xadis mu ne haddathana Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahmatullah alayhi mu ne an Bishr moo ko jëlee ci Bishr mooy aani yaani ibn al-Mufaddal mu ngi ci jëlee ibn al-Mufaddal ibn Lahiq ar-Raqashi mawlahum Abu Isma'il qala haddathana Abdurrahman ibn Ishaq moo ko jëlee ci Abdurrahman ibn Ishaq ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Kinaan al-Qurashi rahmatullahi alayhi an Sa'id al-Maqburi muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi al-Madani rahimahullah Abu Sa'id an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala fi hadhihi al-qissa al-imam Abu Dawud mooy nettali ci nettali bi qaala wa irshadu as-sabil Sayyidina Abu Hurayra nettali na hadith bi moom mu yokk ci foofu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di gindi ci yoon waaw mooy boo gisee ku nara sànku ci yoon bi wala mu ñëw laaj la waa diw man de dama doon carte sàngam laa doon dem wala kër diw laa doon laaj bul ñëw di ko sànk xaw ma ko parce que rek nee ko ki muy laaj dé nga tegtal ko yoon wi guidé ko nekk GPS am waaw waaw waa ji day dawal otoom ba taxaw gaare waaw ah, mère ubbi kii bi salaamaaleykum waaw man de quartier diw laa doon laaj waaw loolu it nga daal di koy tegtal voilà mais bu fi nekk naan mooy man daal sama yoon na wu ci déedéet a imaam Abu Dawud rahimahullah mu teg ci mu ne haddathana kon beneen a ngoog bu ci yokk al-Hasan ibn Isa an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne akhbarana Ibn al-Mubarak qala akhbarana Jarir ibn Hazim an Ishaq ibn Suwayd an Ibn Hujr an Ibn Hujayr ah, al-Adawi qala annahu mu ne qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-qissa qala wa tughiithu al-malhuuf wa tahdu ad-daal yeneen i saa saa te xaalis bu mel nii Seydina Omar daal na koy solo radiyallahu anhu ah mu ne kon euh, euh, Ibn Hujayr al-Adawi rahimahullah mu ne dégg naa Seydina Umar ah Ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne muy jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi ci nettali bi mooy ci toogu euh, àqu àqu ci mbedd yi mu ne foofu wa tughiithul malhuuf ki nga xam ne daa nekk ci aajo bu pressant bu jam nekk soxla ku ko wallu nga dimbali ko te wallu ko te yàlla tax wa tahdu daal ki nar a sànku gis nga benn silmaxa bu yor benn tub benn yat benn aveugle bu yor benn yat di dem waaye gis nga ne fi muy jaar fee ja mu ngi teg yoon wi yow waroo taw rek naan naan naa ko bàyyi noonu bàyyi ko rek bu mu bëkkoo dina baax ci moom noonu it waroo wax loolu loolu mooy lan ah naan bàyyi ko rek lu am nañu ko teg tegtal lan moo ko tere déedéet waroo wax loolu da ngaa xam lu tax te en plus pourquoi nga foog ne seulement tout le temps dañ war a téye ko yóbbu après autonomie nag mën naa kii voilà. yow nga ñëw toog naan wala ay kii non boo da nga koo war a kii yow loolu dafa war ci yow nga gaaw bàyyi leen bu dee bu dee xam nga ne bala ngaa jóg di ci moom mu mu dal te loolu nga ne ko taxawal taxawal góor gi baal ma taxawal ndaw si taxawal taxawal may ma xaaral taxawal foofu ndax am na benn luy gaañe sa kanam voilà waaw ak tamit ki nga xamante ne daa daa daa daa réer parce que bon il de batterie. GPS la yoroon waaye batterie ba daal dina koy lâché léegi nooy def ah bu dee xam nga koñ ba jëm nga daal di koy kii hein nga daal di koy tegtal na ko waaw affaire bi en fait euh, léegi yow nga ne foo jëm Kër Masar de laa jëm waaye de man de c'est xama xaw ma fi dara nga ne ko soit panneau yi mu ne panneau yi moom fii mu jaar nii euh, daanaka ci mbedd yi la far dugg. nga teg tegtal voilà comme ñu mel noonu loolu dafa bokk ci li nga xamante ne nii ñëw na ci hadis bii que ne loolu ci la waaye ak yéen ëpp na loolu ëpp na loolu yi nga xam ne mooy àq yi nga xamante ne ñooy akk yoon yi ëpp na yooyu moo tax ku mel ni eh, ci hadis yi quoi boo ko recensé hadis yi yëpp mat na 14 comme ni nga xam ne noonu la al imaamu al al hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne eh, imam ibnu abbas soloona hadis bu mel nii nii yokk ci mooy ci nettali bi yokk ci ne yonent lay saa saam dane wa a'inu ala alhamula dimbali leen ki nga xam ne day yenu wala daa am lu muy chargé ci otoom wala ci ay porte bagage am ci am mbaamam wala fasam wala moom ci boppam mu am lu muy bëgg a yenu waaye ah affaire bi difficile ci moom lool yonent lay saa saam ne bokk na ci àq yoon yow itam kooku na nga ko na nga ko dimbali waaw na ngeen man a yeenu euh, ci la muy bëgg yenu voilà na ko noonu ñëw na ci hadith sayna Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anhu te imam at-Tabarani mu yokk fa ci même nettali yii nii mu ne zikrullahi kathira tudd yàlla lu bare bare bare bare waaw léegi mu ne ñëw na ci hadithu Wahshi ibn Harb muy Wahshi men ibn Harbin foofu euh, euh, sayna Wahshi Wahshi ibn Harb <laughs> Wahshi mi faatoon Seydina Hamza radiyallahu anhu ca imaamu Tabarani moom it nettali na xadiis bi mu yokk ci wahdul aghbiya wa a'inul mazlum dee leen jëndi ki nga xam ne bon mooy wahdu kon jëndi leen al aghbiya ghabi ghabi bon moo koo xam ne eh, xawra yeewu xawla eh, ki eh, wayut wayut daa xaw wayadi kooku bu leen ne noo kii moom dara noo kii non non moom dee rifq Euh, euh, dee leen nekk woyof ci moom di ko gindi tamit ci biir wa a'inul mazlum ki nga xam ne dañ ko tooñ boo nee ci mbedd yi bokk na ci yow nga dimbali ki nga xam ne dañ ko tooñaa waaw bokk na ci wa tashmitu du'atish waaw loolu ñëw ci hadith sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne irshad ibn sabil gindi ki nga xam ne mooy doom yoon ki mooy tukki réer xamatul fan la jëm wa tashmitul aafis te loolu mooy ida hamida bu ne alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah kon nag mu ngi noonu loo lii nii yëpp dafa ñëw kii nga xamante ne nii moo yeneen yoo xam ne di gën a leeral le yonent waaye saa saa nekkul ne yii kese la wax moo tax al imaam al haafid ibn hajar rahmatullah alayhi mu ne wa majmu'u ma fi hadhihi al ahadith arba'atu ashara adaban wa qad nazamtuha fi thalathati abyat mu ne boo dajalee hadith yi ñëw yëpp jëjële ko ci ay saxaaba yu wute radiyallahu anhu comme ñun tudde yenn ñenn ñi ci ñoom fii boo ko dajalee quatorze mbir la fukk ah fukk mbir ak ñeent ay teggin yoo xam ne moom looy xàqu yoon yonent bay sa sam leeral ko mu ne yooyu yëpp daal dinaa koy nazam waqad nazamtuha fi thalathati abyaat def naa ko ay weer way naa ko ci ñetti bayit waaw mooy la mu ne waxiya mooy jamaatu adaba adaba man ramal julus ala tariq min qawlin xayril xalqi insaana afshu salaama hmm? wa ahsin fil kalaami wa shammit aatisan wa salaaman radda rudda rudda ihsaana fil hamli aawin wa mazluuman a'in wa aghith lahfaana hi sabilan wahdi hayraana bil urfi mur wanha an nukrin wa kaffa wa kaff wa kuffa adha wa ghudda tarfan wa akthir dhikra mawlaana noonu la ko waxee <laughs> mu ne mu ne kon ah mu ne bir yaa ngi nii jamaatu dajale naa aadaaban ay ay ay ay ay ay jéggin man raamal juluusa képp koo xam ne sàkku na toog ala tariqi ci yoon yi min qawlin ci wax yit ko yoo xam ne teggin yoo xam ne ci wax la yoo xam ne ñu ngi ko jëlee min qawli xayril xalq insaana ci waxu ki gën ci mbindeeku yàlla yi di ku yàlla bind moo tudde ci nit waaye ci kaw ndax nit a gën a tedd laqad karamnaa moom lañ ko jëlee ki gën ci mbindeeku yàlla mu ne ufsu salaam afshu salaam ah wala ufsu salaam ufshu salaam yow wasaare waaw deel wasaare afshus salaam deel wasaare nuyoo comme xadiisu Seydina Abdallah ibn Salaam ba la mu njëkk dégg Yonent bi saa saa ba mu ñëw naa ni afshus salaam voilà kon deel wa wasaareel nuyoo yow ki bëgg toog ci wet bi benn ngoog wa ahsin fil kalaami deel rafetal sa kaddu ni ngay waxee nit ñi boo leen di digal ak tere yépp ak yépp koy waxal sax waxtaanal ci mbedd mi na nekk wax ju rafet waaw wasamit te tamit képp aatisan képp koo xam ne dafa tissooli ne alhamdulilah na nga ko ne yarhamukallah ñett wasalaaman te ku la nuyu na nga delloo nuyoo bi rudda delloo ihsaana njekk ndax njekk la defal bi mu la nee assalaamu alayk yal na mbooleen yiw yi jàmm yi nekk ci yow da nga ko war a delloo jàmm jooju la nga ko waaleykum salaam kon ñaataango kat wala nga euh, euh, ma may euh, afshu salaam wa ahsin fil kalaami ñaar sammit aatisan ñett rudda salaaman ñeent voilà kon fil hamli aawin képp koo xam ne day yenu dara wala da koy yeb daa am lu muy yeb wala lu muy ay bagage yu muy chargé wala moom ci boppam na nga ko dimbali wa mazluman juróoma ko wa mazluman a'in juróom benneel bi koo ñu tooñ na ko dimbali wa axis laha faana képp koo xam ne daa nekk ci aajo bu présent soxla bu damb nga toog ci mbedd mi gis ko juróom ñaareel bi na ko dimbali ihdi sabila na nga gindi yoon ku réer xamatul fu jëm ñëw laaj la na ko gindi wadi ay raanaa ki nga xam ne daa ënamu xamatul fu mu jëm kooku na nga ko gindi te deel wane yoonu l'islam woon bu baax di ci orienté nit ñi bil urfi ñeente euh, euh, juróom ñeenteel bi neuf bi bil urfi mur deel digle njekk wan ha deel tere an mun an nukrin ci li nga xam ne mooy munkar mooy loo xam ne baaxul dii sa wa kuffa te deel fekk adan lor waaw mu ne onze ngoog douze wa kuffa adan te deel lor deel fekk lor wa ghudda tarfan te deel sadd sa sa gis sa xeet bul def lu xaraam lu ne nga daaj ko ci di xool nit ñi ak tamit di xool nitu euh, euh, xool maa xeet diw wala yu mel noonu déedéet waaw mu ne wa ak wa wa aksir te baril zikra mawlaana mooy quatorze bi te baril tudd li nga xam ne mooy suñu borom rahmatu euh, azza wa jalla kon nag affaire baa ñëwoon waaw mu ngi noonu kon nag yii mooy yi nga xam ne mooy àqu euh, euh, toog ci yoon léegi nag li nga xamante ne nii mooy lëkkaale mag bunt bi leer na bokk na ci wax ci àq yi wal wa ah, yonent may saasaam ne wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar xadiis bi ñu ne bu Seydina Abu Sa'id bi ci bulu euh, ci <laughs>